koo xamante ne am nga moyens yi man nga ko ci sa dund minimum benn yoon yow nga takk soxna benn yoon bu dee man nga ko alqaadir voilà mooy comme li imaam alxaafiz wax ne euh, kooku mooy ki nga xamante ne Euh, dafa war kon mooy koo xam ne man na ko ci dundam minimum benn yoon te loolu kan wax lool loolu mooy madhabu imaam Daawud ibn Ali al-Zahiri ak taalibeem bi pas taalibeem direct mais taalibeem ci ngiram di imaam Ibn Hazm te riwaaya la comme euh, ni ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar waxe ci al-Fath ne wa zaada fii riwaaya annahu yajib mooy riwaaya la boo xam ne bu ñu jële ci imaam Ahmad ci imaam Ahmad këne lu moom mooy wax ji këne lu war la na ko noonu euh, am na ci Shafi'i yi par exemple euh, Abu Awaana al-Isfarayini loolu tamit la wax rahmatullah ala al-jami' imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi euh, mu ne wa hada qawlu jamaatin min as-salaf wax jii nii ñu bari ci salaf yi tamit moom lañu wax léegi loolu bi den di benn wax léegi nag ñu ne leen léegi kon yéen muy zaahiriya yi ci gàttal ak riwaaye buñ jële ci imaam ahmad ak abu awaana al isfirayini ak mbooloo moomu imaam alxaafis ne wa huwa qawlu jamaatin min as-salaf eh, rahmatullah ñu ne leen léegi léegi fan ngeen tekk ne mariage moom takk soxna faratala la ci koo xam ne da koo man benn minimum benn yoon ci dundam moo tax mu waxuñu xale mooy koo xam ne ku majeur ku ko man ñu ne ñoom dañoo tegtaloo ci aaya yi nga xam ne Euh, ñoom ñooy wax di xërtal nit ñi ci takk soxna te yeneen muy ay aaya ak tamit yi nga xam ne mooy xadiis yi ñëw di wax loolu ñoom ci yooyu lañ tegtaloo këna yooyu yépp day wane ne euh, mbir mi mooy ne day nekk farata minimum ci dund gi comme li suñu boroom wax ci aaya yooyu pour bañ ci guddal wa ankixul ayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum ak fankixu maa taabalakum min annisaa masna wa sulaasa wa rubaa takk leen li tee ci yéen ci jigéen ñi deux wala trois wala quatre ñu ne loolu borom bi subhaanahu wa taala dafa joxe ndigal ne fankixu takk leen te nag al amru lil wujub digle ci bu ñëwee ci alxuraan day wane ne farata la fekk amul luy ñëw luy dindi ne loolu du farata ak yeneen yoo xamante ne nii ak xadiis boobu te mu nekk mu muttafaqun alayhi ñooñu ñëwoon ne euh, ñëwoon ci kër yonent bi alayhi salaatu salaam mbooloo moom daal di laaj ñetti nit ñooñu laaj soxnaa mi naka la yonent bi alayhi salaatu salaam di du di di jaamoo yàlla ñu wax ko ñoom ñu mel ni ñu ko xeet ne moom bu dee moom mooy def loolu rawatina kon ñun te ñu ne woon euh, ñoom dootuñu dootuñu dañuy woor ba faw te dootuñu dog voilà keneen ki ne day julli guddi gi yépp keneen ki ne moom day parke jigéen ñi da leen di badoor leen mettre leen à moo mooy dootul sayeti ba faw léegi di jaamu yàlla rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa leen gën a ragal yàlla yépp ci minbar bi wax ne nit ana ñan ñoo wax lii ak lii man maa leen gën a ragal yàlla te maa leen gën a e, ëpp gin leen ko tiit gin leen koo ragal gin leen koo xam kon nag te man damay woor di dog di julli di naaw di takk ci soxna yi képp nag koo xam ne bëggoo danga bañ sama sunna bokkoo ci ñun yu mel noonu ñoom lañu ne loolu yépp day wane ne yooyu day wane ne mbir mi farata la euh, ñu ne euh, kon fa an fankihu ma taabalakum loolu amul lu ko fi dindi te kon al amru lil te amul dara luy ñëw dindi ku ne affaire bi luy luy dindi lool euh, deuxième bi deuxième wax bi kon bu njëkk baa ngoog que ne farata la minimum benn jour benn yoon ci dund beneen bi mooy beneen wax bi yooyu nag munaqashaat yi ak yooyu euh, boo demee yu mel ni Fathul yi bon sincèrement bëgguma ci dugg ndax euh, day gën a téye day gën a téye gudd ndax imaam al lu bari la ci wax ci tontu yeeg ñoom it nan lañ tontu tontuwaate gaa yeeg ak yooyu yéeg munaqasha yi sincèrement euh, bon jarul ñu ciy dugg noonu léegi kon deuxième bi deuxième avis bi ñu ne non mariage àtteem mooy dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp kese la loolu nag mooy li ëpp li ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax moom la xanafiye yi am na tamit ñu ko wax ci maalikiye yi ak ñoo xamante ni nii ci boo demee tamit ci ñoom Ibn Battal ak ñoom ñit rahmatullah alayhim développé nañ kii bi ak ñoom imaam al al Qurtubi boroom euh, sëriñu boroom tafsir bi ak ñooñu ñëpp ak kii euh, alqaadi Iyaad yooyu yëpp boo demee ci seen kii ñu koy développé nañ fi affaire yi noonu bu baax euh, rahmatullah alayhi li ëpp ci boroom xam-xam yi comme xanafiya yi ak mbooloo bu bari ci maalikiya yi ak Shaafi'i yi ak xanaabila yi muy beneen riwaayé boo xam ne boobu nag mooy yu ngiru xanaabila yi que ne euh, non mariage dañ koo àtteem mooy dañ koo sopp du loo xam ne farata la benn yoon comme li ñuy wax de ci dund de dañ koo sopp kese léegi ñu ne leen yéen fu ngeen teg seen wax jooju ñu ne gis nga yii fii zahir yéeg yooyu yëpp wax fii ay yooyu ñu doon wax digle yooyu ay fankihu ma taabalakum ñu ne loolu suñu boroom subhaanahu wa dafa lëkkale mbir mi da ko conditionné Euh, mooy du koo lëkkale ak li nga xam ne mooy maa taaba lakum fankihu mooy joxe na digal de mais dane maa taaba loo xam ne lu leen neex la lu tee ci yéen loo xam ne yéen seen bakkan yéen gis ngeen ne lii nii pare ngeen ngir def ko dina leen doy neex na leen ngeen mu dagan ci yéen ñu day war ne kon du force kon mooy waa bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi bu defee bu gisee ne waaw kii na mun waaw mais bu dee ne bakkanam du goo gis na ne moom daal lim gis mooy moom daal dund dund goo xam ne waaye dund ba dee saa mu takk soxna bon neewul ne loolu moo gën li sunna yonent bi sallallahu alayhi moo gën waaye man moom Euh, man manumaa takk soxna moo ne man na ko sax mais moom ci boppam moom moomoo la neexul teeyul bakkanam mu nekk ko ñu ne mais loolu tey maa xaabala ko mooy saarif bi ngeen doon laaj moo dindi euh, digle boobu ngeen naan fekk amul lu dindi lool maa xaabala ko da koo dindi ba pare ñu ne teg ci suñu boroom teg ci ne mas na wasula sa waru baax takk leen ñaar ñett wala ñeent Ah, ñu ne te yéen yéen yéen yéen yéen yéen ñi ngeen tudd yéen yéen yéen zahiri yi ak ñi wax loolu yéen a gën a xam ne yéen loolu yéen a gën a xam ne que ne takk ñaar takk ñett takk ñeent loolu noonu noonu du farata takk ndax dane fankixu takk leen ma taaba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa ruba takk leen li cey ci yéen ci jigéen ñi te dagaan ci yéen ñaar wala ñett wala ñeent ñu ne yéen léegi bu yéen bu ñu togg yéen ñi ne kon fankehu loolu day wane ne kon digle le kon force la yéen est-ce que yéen da ngeen ne yéen takk ñaar wala takk ñett ak ñeent yooyu dañoo nekk farata loolu ñépp dëppoo ne duy farata kon nag kon nag yéen manu ngeen tegoo foofu loolu yépp day wan ne kon mbir mi digle googu bi mu ne fankehu loolu lu ñu sopp la rek Ah. waaye nag bon <laughs> xam nga moom laa doon moom laa doon wax sànq imaam al-Hafiz développé na ko bu baax <laughs> ñoom niñ waxee lii ñii waa jumhur ñii eh, bon ma eh, zahiri yi dañ leen ne ak ñi ànd ak ñoom mbokk imaam Daawud ak imaam Ibn Hazm mais yéen taaba la ko mbokk est taaba boobu ngeen di wax mooy li feen tee ci yéen waxul takk dane fan ci xu loolu mooy mooy ordre bi quant fiñ la may choix choix bi du ci takk gi de fiñ la may choix mooy maa taabalakum mooy ñaar bu la neexee nga takk ñaar wala ñett wala ñeent wala mu ne wa in xiftum allah ta'dilu fa waaxida bu ngeen ragalee nag man euh, jubal daal di équitable ci ñoom ñëpp ngeen yem ci benn ñu ne loolu lañ waxa ah. istitaaba bi mooy yéenee xool lu leen neex loolu mooy ci ñaar yi ci ñett yi ak ci ñeent bi wala benn loolu la mais kantaa farataay takk leen moom loolu doonu taaba bi fa maa taabalakum amul lien wax loolu <laughs> euh, bon am na yeneen tamit yu waa jumhur di wax na <laughs> gaa yi yéen yéen yéen daal yéen daal yéen daal yéen daal yéen yéen yéen daal yéen daal yéen xanaa gisu li aay bi wax yéen mu ne ay xiftum allah ta'dilu fa waaxida aw maa malakat aymaanukum yéen bu ngeen nee ne da ngeen a ragal bañ a équitable tiit jàpp ne yéen du ngeen mën a jubal nekk ñu équitable envers seen femme yooyu kon takk leen kenn wala bu ngeen ko man wala ngeen ut koo xam ne mooy seen jaam benn bu ngeen amee jaam bu jigéen ngeen di sëy ak moom bu dee takku ngeen soxna loolu ngeen def ko. Euh, léegi waa jumhur ne leen yéen zahir yi yéen war a yéen ñu ne dafa dafa dafa nekk loo xam ne farata la ci benn dund yéen yéen a gën a tay ne yéen jàpp te xam ngeen bu baax que nit jël jaamam bu jigéen di sëy ak moom loolu du farata loolu du farata jàppe ko loolu du farata comme ni muy séq soxna loolu du farata yéen xam ngeen ko loolu ñun ñépp d'accord nañ ci ak yéen kon nag comme que suñu boroom dafa boole euh, maye ji mooy al in al nikaaxu mooy fankixu ba boole boole ko ak ak tasarri mooy soit nga def bii fa waaxida takk leen benn wala ñaar wala yooyu bu dee dañuy tiit ngir mën a bañal équitable ngeen ngeen dem ci seen jaam yu jigéen yi ngeen yem ci ñoom ñu ne waaye yéen xam ngeen ne yéen sëy nit ki am jaam bu jigéen di sëy moom du farata ñu waaw ñun ñëpp ci d'accord ñu ne nag le fait boole loo xam ne du farata ak farata boole leen loolu leen na rekk mooy ne suñu borom chariatu ñun ñëpp d'accord nañ ci ne boole entre loo xam ne farata la ak lu dul farata ne la tànnal ci ñaar yooyu ndax alxuraan loolu wax soit ngeen takk wala ngeen yem ci seen jaamu jigéen ñi choix mooy yow choix bi yéen rek yéen bu ñu leen toppee mooy kon yéen takk ji farata la te d'accord ngeen ne nag yem ci jaamu jigéen ñi du farata léegi naka la sharia di boolee ñaar yoo xam ne am ànduñ poids naan la tànnal ci ñaar yooyu loolu xam ngeen ne du demee noonu <laughs> nee nag bon daayir yooyu tontu nañu ah moo <laughs> tax affaire bi <laughs> nee leen yéen waa jumhur lii yéen di wax nii nee ñun farata gi ñu ne farata la dañ ne bu dee ne moom dafa takk ba pare ah bu dafa takk soxna waaye kooku ah ñun dañ ko utal ay ay tënk bu dee ne moom moom moom plaisir bi muy am ci soxnaam doyul mën naa dem ci jaam lool la loolu lay wax fii que ne tànn bi mooy ne lool la fa waaxida aw maa ay maanukum yem ci benn bu ngeen manula am ñaar ngeen yi ngeen outil ngeen ngeen bon bu dee satisfaire gu ngeen mais am ngeen ngeen am jaam jigéen ngeen yem ci ñoom loolooy suñu tontu ñun waa waa zahiri yi <laughs> léegi ñële ne ñële ne léegi eh, eh, may leen ñun ñu wax suñu yi yéen gis nañ de yéen a ngi ngi naan farata la yéen a ngeen di seeni dalil ñiiw ngi naan dañ koo sopp yéen nag ñun dañoo bëgg ngeen may ñu ñun ñu àgg ci géew bi nag may leen ñu dugg ci géew bi wax suñu abi ñu leen bismillah muy ñetteel avis bi te loolu nag moom la euh, suñu ngir bi daldi wax te mooy li gën a siiw ci li nga xam ne mooy ngir bi di euh, ngir bi ñu nekk di bu imaam Maalik imaamu euh, euh, daaril hijrati rahmatullahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la ko ibn Daqiq al-Iid waxe mu ne qasama ba'dul fuqahaa'i an-nikaah ilal ahkaamil xamsa mu ne moom imaam ibn Daqiq al-Iid moom imaam ibn Daqiq ku yéeme la woon ndax rahmatullah moom dafa ne woon Maliki après mu nekk Shafi moo tax ci ñaar yëpp lay ñaari ngir yëpp lay bind noo géej la woon moo def euh, chara boobu ci euh, Umdatul boo xam ne am solo moom imaam Ibn Daqiq al-Iid rahmatullah mu ne euh, yenn fuqaha yi dañoo daal di départager mooy farata mooy euh, àttey sëy ci àttey juróom yi ñu la waxoon mooy farata lu ñu sopp lu xaram lu ñu sib ak loo xam ne loo farata farata ak lu ñu sopp loo xam ne dafa xaram ak lu ñu sib ak loo xam ne dafa dagan mu baax rek la ñu ne juróom yooyu noonu juróomi àtte yooyu am na fuqaa yoo xam ne ñoom dañu ne mooy dañoo jël nit ñi ñoom ñoom ñëwuñu rek ne lii la comme ni ñëwee wax dafa farata la ñii ne dañ ko sopp non ñoom dañ naan nit ki la ñuy jël nit ku nekk kaa kaa clinique nga yow sa kaawu bopp nga léegi nag dañuy xool yow ci ban case ngay dugg ci ñett ci cinq case yooyu est-ce que casu xaraam bi ngay dugg casu dagan bi casu lu ñu sopp casu lu ñu sib wala casu loo xam ne dafa dagan kese ñooñu nag muy wax fii mooy maalikiye yi mooy li nga xam ne mooy maalikiye yi euh, ñoom lan lañ wax ñoom dañu ne euh, am na tamit ci Shafi'i ak Hanabila yi ñoo xam ne wax nañu wax ji dañ ne euh, takk soxna mariage dina nekk farata ci waa ji ñuy waaj tudd koo xam ne moom te nag euh, bon lii nii ñuy wax nag mooy dernier avis bi mooy di gën a dëgër allah moo gën a dëgër waxu ñoom euh, zahir yi ne farata la moo gën a dëgër tamit waxu jumhur yi ne dañ koo sopp rek euh, ñoom dañu ne dina nekk farata ci kaw koo xam ne moom manu la ñàkk sëy mooy ne dafa am désir bu mag boo xam ne fokk mu assoupir bi daal di daal di satisfaire waaye euh, bés bu takkul moom ragal na am na njortu rëy këne bu takkul soxna day njaaloo bu boobaa kooku day nekk farata ci moom ndax lan maa laa yatimul waajibu illaa bi fa huwa waajib mooy règle boobu maa laa yatimmu alwaajibu illaa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ne nii lépp loo xamante ne nii mooy li nekk farata li nga xam ne obligatoire la bu dee yow doo ko mën a def lu dul nga jaar ci échelle boo xam ne moo la yóbbu ci foofu te fokk nga def ko kon échelle boobu di la fa yóbbu day mujj nekk farata mooy exemple bu gàtt ñi nga xam ne dëkkuñ màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ñu war a aji euh, kooku noonu xam nga kooku war a aji mooy ne transport bi mu war a jël moo xam avion moo xam gaal wala lépp lu ko yóbbu ba foofu day mujj nekk farata bu dee ne moom aj dafa nekk farata ci moom am na moyens yi mooy man la toog kër même bu dee mooy le multimilliardaire nekk biir Johannesburg biir Dakar ci paleem ba pare di aj Makka loolu man na ne comme que moom am na possibilité def ko lépp yemb na ngir mu def ko waaye nag am na lu manque li manque mooy lan mooy lu ko fa yóbbu léegi comme que lii nag nekk na farata ci moom muy aji léegi nag la fait que transport bi muy jël ngir àgg fa mu ko war a defe loolu nag day nekk li nga xam ne farata lay mujj doon voilà loolu mooy maa laa yatimmul waajibu illa bihi fa huwa waajib ah léegi kooku benn benn façon la boo xam ne mooy koo xam ne moom dafa ragal ne bu takkiwul day jaaloo kooku te mu kooku par force faratal kenn du ko ne kooku yow non yow moom dañ koo sopp déedéet ndax bu ko deful kooku day dugal boppam ci tuuxa doona day dugal boppam ci alkane muy day njaaloo ji bu boobaa loolu nag lii tax nag mu daldi mooy loolu ba du ko def loolu day mujj nekk farate ci moom voilà kon am na tamit beneen wàll comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar daldi cité ci alfath mu ne wa nabbaha ibn rifa ala suratin yajibu fiha mu ne imaam mu ne imaam ibn rifa daldi nay attirer attention ci beneen façon boo xam ne bu wuteeg bi ñu wax nii que ne bu boobaay day nekk farata ci waa ji wa hiya maa ida nadarahu xaytu kaana mustaxiban koo xam ne moom moom ci kaa ka mooy euh, beneen kii bi ñu war a gis léegi mooy beneen façon bi ki nga xam ne dafa dafa da moom mariage dafa nekk lu ñu sopp rek ci moom mais moom nag mu daal di koy nidar xam nga nidar gis nañ ko fan yële kene boo fi nidaree ne toog ne eh man de wax dëgg yàlla ajjuma jii di ñëw jël naa pacte ak sama boroom man nidar naa këne dinaa wooral yàlla jour boobu nag ko wooral mooy ne loolu farata lay doon wala nga wax nidar bi nga xam dañ koo dañ koo sit yàlla de bu ma defalee lii sama feebar bii ma dal de bu ma wéree dinaa woor dinaa ko wooral jour ba tegu bu ma wéree jour boobu farata lay doon léegi nag mooy nit koo xam ne xam nga kooku woor boobu nekkuloon farata mais bi mu ko nisaree après bu wéree day nekk farat par force fii it loolu la ibn Raf'a di Rif'a di wax ni que ne waajoo dina nekk farata tamit ci waajoo xamante ne ni daf ko nizar ne man daal dinaa takk soxna jël na engagement ci sama borom que ne bu ma ko manee dinaa am dinaa takk soxna kooku bu ko manee par force lay doon voilà kon nag mu ngi noonu voilà ah kon kenn ngoog mooy kii lay nekk farate ci moom soit mu ko walla moom bu takkul day ragal njaaloo kooku par force te man ko par force day def loolu léegi nag deuxième bi mooy koo xam ne mbir mi day nekk euh, dañ koy sopp ci moom rek kooku mooy kan mooy koo xam ne mooy moom am na désir envers famille mais mais mais moom mën na maîtriser boppam te am na kóolute ci boppam keneen non moom loolu moom manu koo dal mooy manu la njaaloon mooy ne même bu dee am na mooy désiram foorul noonu te mën na muñ loolu du ko yóbbu ci njaaloo kenn kooku nag euh, même bu dee dañ ko sopp ci moom euh, waaye nag mu takk moo gën ci moom que mu ne man li may def mooy damay bàyyi damay bàyyi mariage dem wëri nekk benn way di jaamu yàlla kese nekk ci nawaafil yeek yooyu di jaamu yàlla di sikkar ak jullee ko woor rek laay def kooku moom mu takk même bu dee dafa nekk koo xam ne dafa nekk lu ñu sopp ci moom kese ah kooku nag mu takk quand waaye moo gën ci moom ah, waaye loolu lu waa jumhur wax bu dee Shafi'i imaam Shafi'i rahmatullah alayhi moom dafa gis ne ku mel nii nga xam ne moom désiram boobu manu koo yàqal manu koo yóbbe ci njaalo man na koo muñ man na koo xeex ba du kooku li gën mooy mu daldi dem moom topp ci jaamu yàlla yi naafile yi di ci góor góorlu moo gën a yey ci moom ko muy takk Euh, waaye insha li waa jumhur wax moo gën a dëgër léegi troisième ginnaaw biñ gisee fi muy nekke farata fiñ koy soppe léegi nag euh, troisième mooy al ibaaxa koo xam ne nag mbir mi day dagam noonu rek imaam alxaafis ne fii maan tafat ad-dawa'i wal mawani' ah mu ne ci bu dee dafa deñ ci koo xam ne dafa deñ euh, yi nga xamante ne ni ñoo koy woote ñoo koy xëcc jëme ci jigéen ñi ñooñu ak njaaloo ak yooyu moom bu dee yooyu dafa deñ ak yooyu yépp barrière yooyu deñ na ci moom mooy ne moom amul yooyu amul attirance boobu mooy am jigéen ñi amuñu ko envers moom moom loolu du ko attirer yu mel noonu Euh, ñu ne kooku moom mbir mi day nekk koo xam ne rek moom moom moom dañ koy dañ koy sopp noonu rek mooy di boobu day dagan noonu al ibaaxa mooy mubiixum dafa dagan ci moom euh, waaye imaam alxaafis ne waaye wa minhum man istamarra bi da'wal istihbaab fi man haadihi sifatu li dawaahiril waarida fi targhiib fii mu ne imaam alxaafis mu ne waaye nag am na nag ñoo xam ne dañu continuer wa ki mel nii it ki mel nii duñ ne rek dafa dagan ci moom mais dañ koy sopp ci moom mu takki soxna moom mii waa ji mu ne qaala Iyaad mu ne imaam alqaadi Iyaad nee na rahmatullah alayhi huwa manduubun fi haqqi kulli man yurjaa minhu nasl walaw lam yakun lahu fi lwat'i shahwa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fa inni mukaasirun bikum mul umam wali zaahiri alxaddi alxaddi ala nikaaxi wal amri bi wa kadaa fi xaqi man lahu raxba fi naw'in min al istimtaa bin nisaa gayra al wat mu ne waaye mu ne qaala Iyaad mu ne imaam alqaadi Iyaad de nee na raxmatullah alayhi huwa manduubun fi xaqi kulli man yurjaa minhun nasi mu ne ki mel nii mooy kiñ ne mooy kiñ wax sànk ne moom yooyu dafa deñ ci moom yi koy attiré yooyu ci jigéen ñi dañ ne ci moom amul benn yoo xam ne yooyu xam nga wax dañ ne dafa dagan rek mu ne waaye al imam Qadi Iyad de nee na rahmatullah ma ne malgré kii ku mel nii mariage daal dafa nekk koo xam ne dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp la ci képp koo xam ne am nañ yaakaar que ne moom mën naa am doom góor goo xam ne mën naa féconder ñi kooku dañuy jàpp ne kooku imam al-Qadi kooku moom dañ koy sopp ci moom ndax li nga xamante ne même bu dee ne moom buy sëy soxna yi moom du am benn plaisir mais comme waaye mën naa jur doom loolu kooku li li moom dañoo sopp ci moom mu daal di ndax li yonent bi alayhi salaatu salaam ne man damay ëppalanteeg yonent yi fi jaaroon yéen seen xeet sama xeet bu ñu baree dama leen di ëppalanteeg ñoom euh, ak tamit yi nga xam ne day soññe di wax ci ngëneelu takk ak yooyu ak di ko dégle ak mu ne koo xamante ni tamit kooku it dañ koy sopp ci ki nga xam ne euh, moom façon bànneexu bu mën a bànneexu ci jigéen ñi même bu dul ne mooy acte sexuel bi mu ne kooku yu mel noonu kooku dañ koy sopp ci moom léegi ci gàttal kooku mooy ki nga xam ne mooy dafa dagan ci moom léegi nag mu des kan koo xamante ne nii moom <laughs> moom moom takk ci boppam dafa nekk xaraam dafa xaraam ci moom am na ñoo xam ne mariage dafa xaraam ci ñoom ñu ne waaw comme ni mu amee ñoo xam ne mariage farata la ci ñoom am ñoo xam ne dañ koo sopp ci ñoom am ñoo xam ne dafa dagan rek ci ñoom am na ñoo xam ne fa xaraam ci ñoom waaw kaay ma wax la mooy waajoo xam ne moom moom amul manu la takk te soxlawul amul benn soxla ci wàllu sëy soxlawu ci dara te tamit moom nature ni ko yàlla binde amul benn luñ koy attirer jigéen ñi yooyu amul moom bànneex boobu amu ko te tamit manu ko ba pare moom leer na ko bu ma takkee man ak ndaw si yépp laay laay lay laay damm du ma ci respecter dara waaye du ko du du ma sëy ak moom du ñu tëdd ci lal du ñu dara laa ko dul du ma ko jox dërëm du ma ko defal dara tous laa ko dul defal ku mel nii moom moom moom takk soxna dafa xaram ci moom moom dafa xaraam moom waa mel nii mooy àcceem moom dafa xaraam moom eey way jële dinañ ci ñëw léegi moo ko fàttewu <laughs> kon kooku day xaraam ci moom léegi euh, mu des keneen muy koo xam ne nag dañu koo sib ci moom mooy ne moom xaraamul mais dañoo sib ci moom mu takk soxna mooy koo xamante ne ni ni waa jii la mel ki ñu wax nii mais nag am na ay différence ak moom mooy moom amul benn soxla benn aajo ci jigéen ñi amu ko euh, waaye nag moom moom bu amee soxna du ko lor moom moom mooy ne euh, de toute façon amul ci ñoom benn aajo amul benn aajo di nekk ñoom di sëy ak ñoom waaye nag sauf que moom du def ne waa jële di ne lan du la jox dépense du ma tëg-tëg yow du ma def yow moom moom du def yooyu mais nag benn solo da benn soxla da ko ci amul moom ku mel nii nag mooy moom euh, ñoom ñu ne kii moom li gën ci moom mooy mu góor góorlu ji ci jaamu yàlla ak tamit di sonn ci xam-xam ngir nekk boroom xam-xam bu mag ndax moom amul benn aaju ci soxna yi moo kër ñoo xaw niroo rek sauf que moom te manu ko manu ko manu la takk amul capacité takk mais nag moom leen rek la tanee kële mooy ne moom moom moom moom buñ ko mayoon soxna moom du ko lor non du ko lor du ko indil benn problème mais nag man na fay nekk weer bu ko xool du leen xool duñu xoolante moom ci leneen lay ne rek <laughs> ne na noo waa jii nag moom euh, moom dañ koy sit ci moom waaye na wuti xam-xam te góor-góorlu ji ci jaamu yàlla lii nag mooy li dina dëgër mooy teqantal mi euh, waaye même yii nii yëpp yii nii yëpp boo xoolee xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci kii yi da gis ne képp nag koo xam ne man nga koo def roye ko yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di gardaajoo yenn yi ngir def ko même bu dee ne àggoo ci fi muy nekk farata ci yow yow dañ koo sopp ci yow rek wala sax dañ koo sikk nga fexe yow di xeex ak sa bopp ba ngay ngay cultiver yooyu ndax roy yonent bi alayhi salaatu boo defee loolu nag loolu mooy li gën a rëy ndax mooy sunnaay yonent yi alayhi salaatu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kon loolu mooy àttey mariage ci l'islam loolu mooy àtte yi nga xam ne moom lañ fàttoon léegi buñ paree ci lool kon gis nañ ponk yi kon jeex na euh, léegi nag mu dese ñu yi nga xam ne ñooy tax mariage bi wér xam nga ñun ay rukn lañ doon wax waxu defoon nañ teqantal entre rukn ak charte lu mooy pilier bi ci mbir mi lay bokk mu ngi mel ni kooru doomu aadama yaram mu mat mooy waajoo xam ne dañoo dagg bopp bi mooy ko mat dagg loxo bi dañoo wala dagg benn tànk mooy kooku am na pilier bu manqué ci moom voilà wala ñu ne bu dee ci jaamu yàlla yi comme li ñu waxoon koor koor prier bi mooy yow bu bu bu kii bi fa euh, jant bi bu bu fajar gi xaree bani jant bi sowe loolu doo fi lekk doo fi naan doo fi jaaloo doo def luy toj sa koor yooyu noonu moom mooy ne ngay lekk ku ñu gis ci koor yi ngay lekk kooku mooy yow pilier ci koor gi nga wékki teg fële waaye yoo xam ne nee na man damay julli mais fenn laa dul sujjóot ah, sujjóot fan damay taxaw mais dinaa julli te man naa ko dara laa ko dul def kooku mooy ruknu la dindi mooy mbiram moom de façon baaxul ndax matul quant à charte moom du ci biti affaire bi lay nekk mooy condition la mais nag pour mburu mi baax il faut moom mu baax moom mu mat d'abord léegi nag après dañuy gis charte yi tax mariage wér waaye balaa loolu euh, bala ñuy dugg fii muy euh, keroog bi ñuy gis awliya yi muy wali yi ñi nga xam ne ñoo mën a maye ndaw si ah bi ñuy gis kii ruknu yi bokk ruknu yi ruknu yi waxoon nañ la ne euh, bokk na ci ginnaaw siira bi mooy al ijaab wal qabuul bokk na ci mooy jëkkër ji ne fi koo xam ne mooy futurs les futurs époux les futurs époux ñu ne fi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom lañuy maye ñooy góor keeg waa ji waaye bokkoon na ci charte yiñ la waxoon ne il faut même bu dee ñooñu nekk na fi mooy ñu bañam xaraamante léegi nag waxoon nañ la dinañ ñëw ci loolu Ah, boo lu gudd la mais dañ koy gàttal insha muy dafa am ñoo xam ne xam nga tuddaloon nañ la këne dafa am ñoo xam ne dañuy xaraam ah, waa ji mooy jigéen boo xam ne day xaraam waa ji ilal abad ba faw ba faw mooy ne amul lu mbir muy tourner ba waa ji mën a takk ndaw si te joxoon naa la ci exemple koo xam ne sëram am loo xam ne nag moom c'est c'est c'est c'est temporel ci temps bi rek la am na luy xew léegi buy xew loolu buy deñ rek moom mu mën a takk ndaw soosu alors que kat avant loolu di xew mënu ko woon a takk léegi nag ñooñu la ñuy gis ñooy ñan ak ñan di ndax mu leer muy dafa am ñoo xam ne ci côté ndaw si mooy waa ji ci jigéen ñi nga xam ne manu leen a takk ku góor ki nii la euh, mooy léegi wax naa la ñaari façon yi mooy ñoo xam ne ilal abad la ak ñoo xamante ne c'est temporel ilal abad yi nag mooy ñoo xam ne ñoom de toute façon nu man di wëlbatikoo manul góor ki manu leen a takk jigéen ñoon mooy ñoo xamante ni nii ñoom li tax mu xaraam ñu xaraam waa ji mooy ne askan lañu bokk ñooñu nag set lañu muy yaayu waa ji yaayam buñ nee yaayam nag mooy côté yaayam côté yaayam moom mooy yaayu yaayam ak yaayu baayam a tax ñuy wax ñooñu ñépp ci lañu mooy waa ji nga xam ne dafa bëgg takk moom nit ki taxaw moom manula takk yaayam waaye yaayu yaayam côté mooy yaayam ki jur yaayam manu koo takk ndaw si jur yaayam manu koo takk ne ndaw si jur baayam it manu koo takk loolu leer na mooy sa maam sa maam yu jigéen yi jëm kaw jur say baay wala say yaay ñooñ mënoo leen a takk ak sa yaay ci bopp benn ngoo ñeneen ñi nga mënul a takk mooy ñi nga xam ne yow say doom lañu yow miy waaja takk yow say doom nit ki ko ñooñu dañoo xaraam ci yow loolu nag du ñi nga jur directement seeni sët sët sët sët sët sët sët sët sët sët mënoo leen takk kenn ak fu ñu mën di sori troisième mooy ñi nga xam ne say sœur lañu moo xam nag shaqiqa la mooy sœur boo xam ne yéen bokk ndey ak baay wala yéen bokk baay rek walla yéen a bokk yaay rek ñooñu ñépp mënoo ci takk kenn trois wa bokk quatrième bi mooy say bàjjen say ñoo ñu mënoo leen a takk ak ni ñu sori sori sori sori sori sori sori mooy sa sœuru sa sœuru papa petite sœur wala grande sœur bu dee ne yéen a maase it dara nga ko manula nag moom la yéem yéem manoo ko <laughs> loolu nag du sa bàjjen direct rek mais sa bàjjenu baay sa bàjjenu maam ñoo ñépp manoo leen a takk mooy kaatangoo cinquième mooy ñi nga xamante ne nii nag ñooy sa côté yaay sa côté yaay ay sëram sa sëru yaay ñooñu ñépp mënoo leen a takk voilà loolu leer na sixième bi mooy sa doomi frère yow sa frère boo xam ne yéen a bokk ndey ak baay wala yéen a bokk baay wala yéen a bokk benn yaay ñu ay doom yu jigéen yow mënoo leen a takk yow ku góor ki waaye sa doom yu jigéenu sœur mooy li ma wax sànq ko sœur boo bokkal nday baay benn baay benn yaay ñooñu it mënoo leen a takk léegi set ñaango yaay yi say doom yi nga jur say sœur say bàjjen ak say tànta mooy sa côté yaay ay sœuram ak ñooñu mënoo leen a takk ak sa doomi frère yi ak sa doomu sœur ñooñu mënoo leen a takk voilà kon bu loolu leeree mooy ne gis nga yii mooy ne ba àddina biy tukki ak lu mbir yi mën a wëlbati ko nit ci mënu leen a takk voilà léegi euh, mu des ñi nga xam ne nag ñoom dañ laa xaram ndax côté ñoom liñ la liñ la xaraam ñoom du côté da ngeen a bokk askande mais affaire ngoro la ngoro ngoro bu dox seen diggante moo tax kooku daal di lay xaraam ilal abad ba faw mooy ba faw ba faw ba faw ba faw nu ñu mën da wëlbatee mbir mi tamit na la leer ne moom yow de toute façon loolu manoo ko ba faw la léegi ñooñu ñooy ñam euh, ci côté ngoro mooy euh, sa jëkkëru mooy sa tante rek wala li ñu naan tante mooy sa yaayu sa jëkkëru papa sa jabaru <laughs> sa mooy sa yaay wujjëm kooku moom moom it kooku moom manoo ko takk ba faw voilà moom la alxuraan naan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisaa illa ma qad salaf te bu leen takk mukk li nga xam ne moom la seen bàyyi takk ba pare lu dul li jiitu woon mooy loo xam ne yéen na ko doon def ca jaahiliya weesu na léegi amatu kon nit manula toog di takk soxna soo xam ne baayam dafa mës a moom kon euh, deuxième ginnaaw kooku mooy yaayu sa soxna yow ku góor ki kookiin manoo ko takk ndax lan alxuraan moo ne wa ummahatu nisaikum bokk na ci ñu leen xaraamal seen yaayu seen jigéen ñi ngeen takk ba pare ñooñu euh, moom manu ngeen leen a takk kooku nag mooy ne manoo ko takk léegi troisième sa doomi doomi sa sa soxna moom lañ naan Rabiba mooy koo xam ne moom doomu jiit li la moom dafa ma sa fenn sa soxna bu ñëw kën daale doom jigéen kooku lu mu la rafet rafet lu mu la yéem yéem yéem kooku mënoo koo teg moom la alxuraan naan wa rabaa'ibukum allaati fi hujurikum min nisaa'ikum allaati daxaltum bihin fa in lam takuunu daxaltum bihin falaa junaaha alaykum Euh, mooy ne yéen jigéen ñi nga xam ne yow dangaa takk sa soxna si indi ko sa kër ba ngeen wéet ba consommer mariage bi mu ëndaale fi doomu jiitlee moo xam ci kër gi la ne wala mu nekk ci biti wala ñëwul fekk siwul yaayam kooku manoo koo kooku manoo ko denc waaw kooku moom manoo ko denc ndaw soosu déedéet quatrième mooy sa doom ji nga xam ne yow sa sa geñoo la jóge yaa ko jur kooku mu amoon soxna soxna soosu waa ji yow manoo takk sa soxna soo xam ne sa dooma ko takkoon moom la alxuraan naan waxalaa ilu abnaikum alladina min aslaabikum soxnaa yi nga xam ne seen doom yi yi nga xam ne ci seen géño lañ jóge ñooñu buñ leen bàyyee yéen manu ngeen a jaar ci ginnaaw daal di leen takka voilà ñooñu nag ñooy quatre façon jigéen ñoo xam ne ñooñ ci wàllu ngoroo moo leen boole gi waaye du yéen a bokk askan ñooñu yëpp kóor ki manu ko takk léegi mu am ñoo xam ne nag nàmpala tax ñu daal di xaraam ci waa jigéen ñooñ duñ leen mën a takk ñooñu nag ah, mooy ñim naan wa ummahatukum allati ardanakum wa axawatukum min ar-radaa mooy nit ki jigéen bi ko nàmpal ak bu mooy jigéen bi ko nàmpal ay doomu jigéen moom moom xaraam na ci moom ndaw soosu waaye tamit waaye eh, nu mu tudd ay doomi ndaw soosu it daal dinañuy xaraam ci ki nga xamante ne mooy ndaw soosu voilà léegi bu loolu leeree léegi nag mu des ñi nga xam ne mooy dañ koy gàttal lool côté nàmpal gi lool amaana dinañ ut bunt boo xam ne buñ ci bon bu dee am na lu lu lu laaleeg moom buñ ci àggee dinañ ko def incha allah euh, léegi nag mu des ñi nga xam ne kon ñii ñu cité mooy ñi nga xam ne dañoo dagg dañoo xaram waa ji ilal abat manula tourner dara ci àddina bi ba waa ji mën a takk ci jigéen ñoo ñu la limal léegi nag mu des ñi nga xam ne nag ñoom dañoo xaraam waa ji momentanément mooy daa am lu xew rek moo tax mais bu loolu daa am loo xam ne buy xew ñoom ñuy mën a takk woog te pourtant da leen a xaraamoon ñuy mën a takk ndaw soos léegi ñooñu ñooy ñett ñooñu ñooy euh, sa sëru soxna ko mënoo ko takk bu dee yaa ngi kaw yaa ngi takk sëram loolu mën na nekk ndax alxuraan moo ne bokk na ci li ma leen xaramal man sama man borom bi wa an tajma'u bayna al ukhtayni illa ma man maa leen tere ngeen daldi dajale ñaari sœur rek takk leen xam nga loolu da am na ku ma mësoon a gis xaw ma président Congo Zaïre ñaari seex la takk moom waaw la boole kay yaa subhaanallah loolu nag moo man ne man maay président bi wala man bo borom doole laa ci alal bon ndaw si daal takk naa ko mais sërëm bii naay waay yow xaaral ma boole ko ci loolu moo man dane ndax lan wa an tajma'u bayna al-ukhtayn suñu boroom dafa tere ngeen dajale leen moo tax Euh, comme ni mu ñëwee ci saxix imaamul Buxaari saxix imaam Muslim ba nga xam ne ci la yaay euh, kii Ummu Habiba di doomi Abu Sufyaan bi radiyallahu anhuma di soxnaa yonent mi alayhi salaatu wassalaam ba mu ne yonent ba muy proposé yonent mi alayhi salaatu wassalaam sëram ngir may ko ko yonent ngir yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di takk sëram yonent mi alayhi salaatu wassalaam dane euh, inna zaalika laa yaxillu lii loolu daganuma loolu la léegi nag loolu du ñaari sœur yoo xam ne rek ñoo bokk nday ak baay même bu dee ñoo bokk benn baay kese doy na ñoo bokk benn yaay doy na waaye tamit ñoo bokk nàmp doy na sëkk ñaari jigéen ñoo xam ne benn jigéen leen nàmpal même bu dee du seen yaay c'est yu pare au même ñoo ngi leen léegi kon loolu benn affaire la Euh, léegi nag benn waay boo xam ne dafa ñëw euh, takk soxna ba pare takk benn waay astu ñu naan déet mu takk maam jaara bi di sëram mooy ne deuxième bi moom baaxul bu njëkk bi moo baax beneen bi lañuy annuler bi mu njëkk a takk consommer na mariage bi mu consommer gooku astu bi lañuy kii maam jaara bi ñu dal di koy teg nee ne ko yow loolu man da nekk ndax manoo boole ñaari sœur nga boole leen voilà léegi nag naka noonu waajoo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekkoon yéeféer tuub moom comme comme li ma kooku doon bu doon dafa tuub takkoon ay seex dal di tuub dañ naan ko tànnal tànnal nga jàpp ci kenn keneen ki nga bàyyi ko waaw jàppal ci kenn kenn ki nga daal di koy bàyyi ndax suñu boroom moo ne wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf loolu suñu boroom moo ko tere ngay dajale diggante ñaari sœur lu dul loo xam ne dafa romb waaye comme ci kaaw Seydina Ousmane bi comme nañ ko waxoon mooy ne ñii c'est temporel li tax mu mën a takk euh, Sayyidatu euh, Umm Kalthum après bi Sayyidatu Ruqayya génne àdduna mooy loolu mooy li ñuy bañ mooy nga boole leen voilà léegi loolu benn affaire la léegi nag kon euh, kan ak kan lañu wax mooy nga dajale mooy koo xam ne sa sœuru jabar kooku mën na nekk deuxième koo xam ne waa ji mënu koo toj mais c'est c'est temporel euh, mooy ne mën naa nekk xam nga bu dee ne moom ñaari sœur lañu nga takk kenn keneen ki mooy yow fekk yaa ngi takk kii mënoo ko takk léegi ki nga takkul njëkk a gaañ mooy ne bon c'est des temporel mais c'est fini mooy c'est fini voilà léegi nag beneen keneen mooy. Euh, manoo nit ki manula boole takk benn femme ba pare takk bàjjanam wala takk tàntaam loolu man da ne loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam tere te mu ngi saxiixay ni ne laa yujma'u bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wala bayna al-mar'a wa xaalatiha mu ne yonent bi aleyhi salaatu ne kenn du boole takk benn soxna ak kan ak ki nga xam ne mooy euh, bàjjanam mooy euh, côté yaayam côté pàppaam euh, côté pàppaam moom sœuru papam moo xam grande wala petite sœur kooku nit ki mënoo takk soxna si ba pare takk euh, moom papam kii sœuru pàppaam wala nu mu grande wala petite wala boog yaayam moom nga takk ndaw si ba pare takk sœuru yaayam déedéet loo man keneen koo xam ne muy ñetteel bi koo xam ne c'est temporel tamit yii yëpp mooy bu bàyyee kenn ci ba mu jeex mën naa tax keneen ki ci des loolu lañ la bëgg a wax léegi keneen ki euh, mooy ki nga xam ne keneen a ko takk mooy man la bi moom bi moom sa logique mooy <laughs> yéen yépp logique sax lépp ndax mooy ne bii moom dafa euh, bon boo am na ay kàccoor yu koy jéema yuy jéema tànte fekk soxnaay jàmbur ngay jaar ci ginnaaw ngir bëgg koo takk kooku noonu mooy mënoo ko takk fekk kii ma ko takk da nga ko mën a ñëw takkaat ci kaw man dale wala koo xam ne day ténj wala mu nekk ci moo xam ténj ku génn àddina xam nga ténj du génn àddina rek mais bon nañ wax ko mooy kooku kuy nga kuy génn àddina euh, wala koo xam ne dafa nekk ci iddaam dañ koo fasa idda gi jeexagul kooku mënoo koo takk ndax ba léegi soxnaay waajal bu dee ne bon mooy bu dee ne du dernier koo xam ne ñetti ñetti balam jeex na dafa fase ñetti yoon kooku idda googu taxul ñuy wax ndax de toute façon kee moom jeexal na ci moom kooku moom jeexal na moom de toute façon mais nag day xaar ba idda gi jeex voilà ah mooy ne kooku mënoo ko takk ba mu des bu dee yéeféer la bu dee yéeféer la boo xam ne moom jullit ñi moom jaam la buñ jàpp ndax xeex moo am diggante jullit ñi ak yéeféer yi ndaw sos ñu jàpp ko mu nekk prisonnier même bu dee ne am na ku ko takk jëkkëram ci yéeféer yi la bokk kooku bu iddaam jeexee waa ji mën na koo jël kooku moom bokkul bu dee ne dafa tuub bu dee ne dafa tuub mën na ko takk mën na ko takk après mais ku mënoo ñëw ci jullit ñi jabaru jàmm nga ne danga koy takk wala koo xam ne moom ci iddaay preuve dañ koy door a fase mu nekk ci da nga ñëw takk ko wala day téej nga ñëw takk ko noonu ci kaw téej bi ah keneen koo xam ne nit ki mënu koo takk te mais c'est temporel mooy koo xamante ne nii euh, moom mooy ki ñu la doon wax sànk baara yóboo bi waa joo xam ne moom dafa fase ñetti yoon kooku manula takkaat ndaw si lu dul daa am keneen ku ko takk loolu ñàkk a mën a takkaat boobu c'est temporaire ndax il suffit kenn denneen waaye takk ndaw si ba fase ko moom bu man koo takkaat waaye tamit am na keneen koo xam ne waa ji manu koo takk mooy ate bi polythéiste bi tubaab bi na nekk miss tubaab ba na na yow gis nga ay nekk fi naan non moom woon nañ ko non ah, non non non non yow loo gëm mais madame Elisabeth loo gëm non man yii ma ay christianisme kooku noonu yow waa ji mënoo ko takk yow mais sa mënoo ko takk googu fan la teg mooy nag foog mu tuub wala tanjixul mushrikaat yi xatta yu'min na ndax suñu boroom moo ne bu leen takk ñi nga xam ne ay polythéistes la ñi nag du chrétiens yeeg juifs yi mais mooy ñi nga xam ne du ñu chrétien du ñu juif ñooñu mënoo leen a takk lu dul ñu dugg ci l'islam mais mënuñ ne ah nga ne waa athée la man athée la euh, euh, bon c'est mort parce que moi ma religion euh, m'interdit de de de de de de marier quelqu'un comme toi il faut que tu sois musulman mu ne. si tu ah si tu étais juif ou chrétien ça serait bon ndaw si ne léegi man ni may def damay nekk chrétien léegi dañ naa ko non non non non non non manoo ñëw ne léegi yow chrétien ngay doon ndax kooku liñ bañ mooy l'islam la bañ kooku léegi kooku noonu dafa xaraam nga ko mooy manu la ne nga fekk ko ci athéisme mu ne léegi kon damay nekk christ comme que léegi nee nga ma bu ma bu ma nekkoon chrétien dina baax wala juif léegi nekk naa juif. dugg naa ci chrétien lii lay chrétien non non kooku moom mooy ne fekk nekkul jullit kooku mënoo koo takk loolu c'est temporel xam nga il suffit mu tuub rek bu d'accord koo takk après ah. léegi kon loolu lu leer la léegi nag mu des ñeneen mooy koo xamante ni day aj ndaw soo xam ne day aj mu nga màkka di aj kooku mënoo koo takk ndax euh, li yonente mi alei salatu wax laa yankixul muhrim wala yunkax wala yaxtub mooy ne wala yaxtib koo xamante ne nii mooy muhrim mooy koo xam dafa armal dugg ci ak gi nekk ci période de sacralisation bi kooku noonu du du kooku manula takk soxna te kenn du ko takkal soxna te tamit du labat te du labat kenn ndax période de sacralisation bi mu nekk tax kon ndaw su mel noonu tamit bu dee day aji loo yàkkamti yàkkamti di nga xaar ba mu pare de waaw am na tamit euh, façon jigéen ñoo xam ne yow ku góor ki doo leen mën a takk mais yow sa kaaw a tax ndax yow da nga am ñeenti sox ñeenti soxna nga am mooy ne yow da am ñeenti soxna gis keneen koo bëgg kooku moom foog lool la mooy mënoo koo takk fekk yaa ngi yor ñeent xam nga lool c'est temporaire voilà képp nag koo xam ne après dag ne waaye yow nga takk cinquième mooy ne yow cinquième boobu nga takk mariage boobu valable ah, am na sax ñoo xam ne dañ ne boroom xam-xam yoo xam ne gis nga waajooju après dañ koy duur ay yar waaw am ñoo xam ne sax koog raj ma lañ koy def ndax moo ko tay voilà mais mooy ne yooyu yépp dangay gis ne ay façon euh, li tax ma noo leen a takk mooy c'est temporel kon loolu mooy kon yi nga xam ne waxoon nañ dinañ ci ñëwaat ci wàllu ki nga xam ne manoo leen a takk ci jigéen ñi nga xam ne ñenn ñi c'est temporel ñenn ñi nag c'est ilal abad moom moom moom moom c'est pour toujours xam naa ko nag tey dañuy yem nii ginnaaw bi ñu kon àggalee gis nañ wuute bi am ci wàllu wali yi léegi gis nañ xukmu ziwaaj